ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna ñu ngi woon kon ci tënk xare bi di ghazwatu Tabuk di ghazwatul Nusra léegi nag bi nga xamante ne kon ñu ngi woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wàccaay gi ci jamono joo xam ne jamonoy tàngoor la woon tar lool mbooya mi ne fi mbir yi tàng lool tàndarma yi doon door a ñor yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag yëgle xare bi wax jullit ñu lu leer wuuteeg nam doon def doon nëbb fi mu jëm wax leen ne moom ruum muy bilaadu bayo ruum fa la jëm de fa lay xare ji fa lay waajal léegi nag noonu mu doon def ci minbar yi di ko wax ci kaw minbar yi jullit ñi buñ dajee ci mosquée yi ci jàkkaam ji mu ko leen koy wax waaye it bu dajee kum dajee ci mbedd ni te foog ne yow mii war nga cee mën a nekk tamit mu daal la koy fàttali moo tax loolu ci riwaayu imaam ibn Ishaq yi mu waxoon dañ waxoon ci sëriñam yi mu ko jëlee mu ne woon ci la daje woon ak benn waaye buñ naan al-Jadd ibn Qays nekkoon ci waa Banu Salima moom nii la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon laaj waa Banu Salima ne leen muukan mooy seen kilifa ñu ne ko aljaddu ibn qays euh, ghayra anna nubakhilu ne ko ñun de jàpp nañ ne suñu kilifa mooy aljaddu ibn qays sauf que dañoo trouvé dafa nay mu ne ah déedéet déedéet kilifa gu nay loolu baaxul seen ki nga xam ne mooy seen kilifa mooy alfatal jaad bishr ibn al-bara ibn marur radiyallahu anhuma muy bishr ibn al-bara mi nga xam ne moo lekkoon ca la nga xam ne mooy ca xar ma ñu posonel woon yonent bi alayhi salatu wassalam ka lekkoon ak noonu li faatu après kooku waaye lool mooy avant la woon kooku mooy Bishr ibn al ibnu Marur radiyallahu taala anhuma ndax baay mi bokk na ci njëkkatu waaye dafa teeloon a gaañu kon nag mu ne aljadd nag moom mii <laughs> nekkoon kilifa ci waa banu salima yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajeeg moom ne ko yaa jadd ne ko hé yow jadd ndax yaa ngi waajal wak lan nga xalaat ci xare ani jadd at mii xaneek ñi nga xamante ne mooy bilaadu mooy mooy banil asfar yaa jaddu hallaka laama fii jilaadi banil asfar ne ko waa yow jadd lan nga xalaat ci xareek ñi nga xam ne ñooy nit ñu mboq yi ñoon lañ doon woowe byzantin yi di tubaab yeeg ñi nga xamante ne ñooy l'empire romain léegi nag mu ne ko hé jadd ne ko hé yow daw yàlla yi tee nga ma permettre waay waaye waaye yàlla na bu ma waaye waaye bu ma tekki fitna waaye ndax man kat gis nga samay ñoñ ñoom ñépp xam nañ ne man maay ki nga xamante ne nii dama tar ak sopp lool xool jigéen ñi man manuma muñ taaraayu jigéen de man de sama faiblesse mooy jigéen de te damay ragal nag gis nga boo ma yóbboo ci xare bii ngay wax xare jeeg romain yi byzantin yi ma gis ñi nga xam ne ñooy jigéen seen jigéen ña di byzantine yi ma gis jigéenu ñoom ñoom tubaab yi bu ñu scientifique yi ñoom ñële ma gis fu ñu rafet daal moom day tax man nii du ma muñ de kon nag yonent bi alayhi salaatu wa wasalaam ay ngànt foo la doon joxe ngir bañ a dem yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy du loolu la ba suñu borom daal di ciy wàcce ay laaya yoo xam ne ñu ko gis inshaa allahu taala léegi nag am leneen ci naafiq yi ñoo xamante ne nii ñoom lan lañu doon wax di waxante seen biir waaye di wax seen mbokk yi ci waa lamsaar di leen décourager loo waa naan leen laa tanfiru fil har lan ngeen di génn jëm ci tàngoor wii bu leen dof mooy buñ masoon a nekk yonent bi alayhi salaam nekk ci minbar bi di wax nit ñi di leen soññ duñu wax dara waaye buñ demee ca seen kër ya petoo yéetoog seen mbokk yi naan leen mooy yéen bu ngeen fi dof dof loo bés bu seen nopp bi leen génn fi tàngoor wu tàng wii ngeen jëm naan da di xeex ak lan Rome première puissance mondiale yéen da ngeen a leen dal loolu moom bu doon tey yéen ngeen waa Jolof yéen waa Sénégal ñii yéen waa Njàmbur yéen a bëgg a lan ñoom États-Unis yéen di dof dof lu gis ngeen kii leen jiite la leen a bëgg a rey kii bu leen seenu dee daa bëgg ngeen jeex yu mel noonu la leen doon wax léegi nag ba pare nag ñu continuer ci noonu ñoom naafiq yi nag di wër kon ni nga xamante ne nii noonu lañ dajalee lañ dajaloo ci këru benn waay boo xamante ne nii ci munaafiquunal kibaar yi léegi nag ba nga xamante ne muy këru waa kii ko Suwaylim ñu daal di fay dajaloo nag ñoom nag ngir lan ngir sape ngir décourager loo nit ñi waaye it fexe li nga xamante ne nii mooy daal di décourager loo nit ñi bañ bañ ànd ci projet bii ci xarab yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen yëg yónni fa Seydina Talha ibn Ubaydillah ak benn mbooloo radiyallahu anhum wa ardaahum ci saxaabaam yi ne leen bu ñu demee nañ taal kër ga ñu demee fekk leen fa biir dañoo ñëw rek taal ko ci la ku mel ni Seydina Dahhaak ibn Xalifa moom mujj na tuub daal di tëb tànk bi damm nag mu mujj tuub kantaa ña ca des loolu yépp nga xam ne naafiq yi dañ ko doon def léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam continuer ci noonu ñoom tamit ñu continuer ci liñ nekk di wax gaa yi naan leen moo yéen attention ah, bu leen dem ba pare <laughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag xam ne gis nga comme que mbir yi mooy xare bi daa laaj alal gis nga mbirul waaw gis nga fii amul ay joxe dërëm ak ñaar dërëm quoi lu waaye man na def l'essentiel mooy def leen yonent bi alayhi salaatu salaam yi ci minbar yi di daal di xa ñaax nit ñi di leen pousser di leen ñaax ngir ñu daal di génne li nga xamante ne nii mooy jox joxe li nga xamante ne mooy seen seen participation ci wàllu alal ci wàllu dund ci wàllu matériel lépp ngir ñu waajal xare bii ndax du xare bu ndaw de première puissance mondiale ki ëpp doole ci kaw suuf en tout cas ci wàllu bitim yi moom la ñuy daje te boobu romains yi gañe nañu ñi nga xam ne mooy perse yi ci ghulibati rum fii am adnal ard wa hum min sa ghalabihim sayaghlibuun loolu xewoon na ñoo jëloon ndam bu mu juge xeex bu mu jug bi ñoo ko jël féete kaw ñépp yonent ma lay saar saar nag ci minbar bi leen ñaax ngir ñu daal di joxe ci yoonu yàlla di nga xam ne nag ci lay def noonu ci la ko ñépp di joxe nit ñi di joxe ku nekk loo am rek joxe ñii nga xamante ne nii dañuy am sax ay tàndarma daal di jël ay ñaari saa ci wàllu tàndarma daal di indi léegi nag ko ci noonu la Abu Aqil rahmatullahi alayhi wa radiya anhu daal di indi naafiq yi daal di koy dugg ne moo waaye xoolal kii kii moo fumiste ko waa ñoom jox woon <laughs> abu abu aqil ak ñoom abu xaytama radiyallahu anhu tamit dal na ko mu daal di jël daal moom abu aqil ndeysaan daa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam di sonn ñu nit ñi ndeysaan yaramam daw ko mu xam mu bëgg a def waaye amul mu ne xaaral mu dékar kaasawu sonn guddi gi yëpp da koo tëst si fexelum am am ba am ñaari saa mu jël benn bi ne bii waa këram la ko yonent bi alayhi ñu moo naafeq yi ko muy joxe mu ne kii xoolal ñuy waxande seen biir laa ilaa abu waqil mi xam ngeen ne saan bii maa xam ngeen buur yàlla doyewu ko dara inna allaha li ma la xaniyyun an sa'i hada way xam ngeen ne borom bi doyewu waaye yow xoolal Abu Aqil moo fumiste bëgg rek ñu ne moom keroog joxe na xoolal lii de toute façon boroom bi soxlawul lii Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu ñëw di joxe naafiq yi daal di koy dugg tamit ne moo xoolal kii moom kanta sawaay moom kii moom moom comme que li mu joxe daa bari <laughs> naafiq moo bon quoi mu ne gars yi ma ne sa waay gis ngeen kii moom joxewul lulul bon kii kii kii kii day ngis tël quoi no no non non non non non abu abdurrahman ibn awf xoolal alalam ju bari jii mu joxe kii moom daa bëgg rek ñu ne keroog joxe na nangam ak nangam xoolal lu bari lii kii moom joxewul lulul ngis tël xoolal naafiq yow ñoom joxewuñ ku joxe lu tuuti ñu ne kii lim joxe amul njariñ kenn su yàlla soxlawul lii ku joxe lu bari mu ne waaj bi day ngis tël wala <laughs> loolu moo tax ñoom noonu lañ ma sa mel kenn du baax ci ñoom ñoom daal ñooy modèle yi te ñoom deful dara léegi nag loolu lañ doon def Seydina Usmaan nag bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéeg ci minbar bi benn bés daal di soññu nit ñi Seydina yéeg ci kaw minbar bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññu Seydina Usmaan daal di joxe joxe loo xamante ni nii mais daanaka mooy armée bi mu ngi mel ni gis nga noonu lim joxe dafa garaaw am na benn bi ci benn riwaay dañ ne dafa jëli ay diinaar alfu diinaar mooy mooy loo xam ne mille ci wàllu diinaar ci wàllu or moom la jël tasaare ci li nga xamante ne nii daal di koy def ci yére yoonu mbalaanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam am boo xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daa yéeg ci kaw minbar bi benn minbar mu wax mu ne ko moo jël téeméer loo xamante ne ci ay gëléem yoo xam ne lañuy war ak li nga xamante ne moo ciy nekk ak yépp yooyu yépp nooy ñu ne ñetti téeméer voilà Eh, salaasati salaasu mi'ati ba'ir bi axlaasiha wa aqtaabiha yooyu yëpp mu ne moo koy jox saa bu wàccee benn minbar rek Seydina Usmaan tekki téeméer yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di surtout bi mu ñëwee wasaare alal ju bari ji ci li nga xamante ne ni mooy ci mbalaanu yo bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu di ko yëngal kal mutaajjibi daal di yéemu ci mbir mi kontaan ci ne ma ala Usmaan ma amila ba'da al-yawm ne Usmaan mi radiyallahu anhu mooy amatul dara ginnaaw tey lu mu defati yàlla jéggal na ko yàlla dootu ko toppati dara lusma Usmaan mi jeex na allahu akbar di beneen riwaaya mu naan maa darra Usmaanu baadaha mooy sayyidina Usmaan amatul lu muy def radiyallahu taala anhu wa ardah loo xam ne dina ko dolorati am ci beneen riwaaya boo xam ne comme ni ko sayyidina Usmaan daal di woon laaje ñoom sayyidina Ali sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas sayyidina Zubayr sayyidina Talha radiyallahu anhum ñoom ñépp mu fàttali leen lii ne leen est-ce que Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxul ne man jahaza jaysh al-usrati ghafara allahu la ci beneen bi walahul janna ana kan mooy waajal li nga xam ne mooy arme bii nga xam ne arme bu tar la bu nekk ci tar-tar jamonoy metti kooku yi borom bi dina ko jéggal beneen bi mu ne kooku dina am aljana mu ne man Usmaan maa ko def est ce que loolu yéen fekke ngeen ko yéen man ngeen koo seede yéen Seydina Ali ak ko ah, loolu yaa ko def yow ibn Affan radiyallahu anka wa arda kon nag mbir maa ngi noonu noonu lañ doon def ñuy joxe ku nekk di joxe naafiq yi ñoom nekk fële di waxaat am nañ benn wax boo xam ne bu garaawuñ doon wax waaye yooyu insha insha allah nañ bàyyi ba bii di ñëw ñëwaat tuuti ci waxuñ naafiq yi découragé loo yi ak ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom yeneen façon la ñu joxee li nga xamante ne nii moom lañ joxee seen participation ak jéem yu ñu jëm ngir bokk ci effort de guerre bi fekke xare bi nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nara xare ji ak ñi nga xamante ne mooy Héracle mooy l'empire byzantin di César le grand César byzantin te lii mooy kaay deewi la mooy kaay dem xare foo xam ne suwaa imma nasru ba imma shahada